kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal ñu ngi woon ba léegi di wax xew-xew waa banu Qaynuqaa ndax laay bi nga xam ne moom lañu war a gis ñaari laay yi ñu war a gis muy laayam ñaar fukk bi ak ñaar fukk bi ak ñaar fukk bi ak ñett ñaar yooyu nga xam ne kon kon ni ko mawlaana ibnu abba ibnu abbaas radiyallahu anhuma daal di nettalee ci loo xam ne imaam ibnu isxaaq moo ko nettali ne moom moo nee na laay yii ci seen mbir la wàcc ñoom waa Banu Qaynuqa léegi nag kon gisoon nañ ci jataay bii weesu ni leen dajalee ca seen marché ba di suuqu Qaynuqa Banu di wax ak ñoom gaay di ko menacer quoi ne ko gis nga dangaa yaakaar ne ñun daal ay nooy neex lañ ñun ñooy waa waa Quraysh ñee nga xam ne xamuñu xeex nga daal bi am ci ñoom benn occasion forte ñoo xamante ne faqastalu nga foog ne ñun ñooy ñoom wallahi inna ñun wallahi waatal nañ la ko ci yàlla yow muhammad alayhi salaatu wassalaam bés bu ñu xareek yow di nga xam ne bu boobaa ñun ñooy nit ñi tax ñuy wax ñooy jàmbaar yi léegi nag xadiis boobu léegi nag ci après ci la sidina ibn isaaq rahmatullah alayhima waxe càllale bi ñu waxoon bi weesu ne imaam ibni mawlana ibn abbas ne ne laaye yii nii ñuy bëgg gis wàccu lu dul ci ñoom léegi lool benn wax la léegi nag am na beneen nettali boo xamante ne nii al imaam ibn Hisham rahmatullahi alayhi moom moo ko nettali moom mu ne ki nga xamante ne nii kene moom mu daal di koy jële ci benn sët koo xamante ne nii bu al-Miswar ibn Maxrama radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu jëla ko ci Abu Awn mu daal di nettali rahmatullahi ala al-jamii ci xadiis boo xam ne càllale ba dese naa wax même bu imaam ibn Isxaaq ba gis nañ am na majhul walla bi mu la waxee ne daa am benn waay mawlan li aali koo xamante ne nii mawlan la li aali Zayd ibn Thaabit lool mooy kenn xamul kan la walla loolu la kon nag léegi nag ñu ne daa am daal ci gàttal benn jigéen boo xamante ne nii da doon jaay ci li nga xam ne mooy marché Banu Qaynuqa bi ak jullit la woon léegi nag am benn koo xam ne ab kat la boo xam ne bu nekk ca marché ba boo xam ne ab yahuudi la nag gaa yi boo gaa yi ne ko wa ne ko nag les yahuudi yi daal di gis daal gis ko mu toog indi li nga xam ne ay ay xaram ak yooyu ngir jaay ko léegi gaa yi ne ko yow nii nga muuroo nii li nga dindi ba ñu gis la quoi voilà mooy ndax ñoom dañoo bëgg gis aw ay ñi da leen neex futteeku jigéen ñi futteeku loolu leen a neex boo gisee entreprise de futteeku yépp ay mode beeg yooyu yépp niñ ci investir ba dugal ci ñu ne nga xamante ne nii mooy nit ñi na seen ndax xam nañ ne foofu loolu day dox en plus loolu benn industrie la bu mag benn économie bu mag boo xamante ni mooy la ñuy wane ci seen yaram yi foog ñu koy liisa la ka di ko pasteel ak def lu ne ak di ko diw ay diw yu koy nes nesal ak sol yu gàtt yi daggaate yooyu da leen a neex waa ndax tamit mbonte gi ci ne ak tamit ñu ci ñu ci ñu ciy sàcc bànneex ak yu mel noonu la ñoom pervers yi léegi nag ñu ne ko kon di nga dindi ba ñu gis la léegi ndaw si bañ gaa yi ñëw daal di daal jaar ci ginnaaw comme que yére bi mu soloon dafa jot ñu daal di koy lonku ci kawam te yëgu ko njaay meeg yooyu bi mu jógee rek léegi nag ay awraam feeñ gaay di ree ñuy ree ñoom yahuud yi di kekku benn waay boo xam ne ci jullit ñi la bu fa newoon daal di tëb fekk faw ki nga xam ne moo def loolu le ci ñoom te mooy cuubkat bi daal di koy faat yahuud yaa ngi yahuud yi daal di tëbandoo ci kawam daal di koy songandoo waa ji daal di faat jullit bi léegi nag jullit ñi ak yahuud yi nag ña fa nekk gaay yu ku nekk yuuxu gaay jullit ñi mer ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu indi li nga xam ne mooy ghazwatu Bani Qaynuqa loolu la imaam ibn Hisham daal di nettali waaye loolu moom lëli mooy li nga xam ne mooy li ko gën a lëng li mu waxoon ci kaw mooy dañ gisoon ko ci nettali yi weesu léegi nag ba nga xam ne nag ci la xew suñu borom ci la mooy ci nettali bee ñu jóge bi ñuy menacé yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko bu ñu xareek yow di nga xam ne ñun ñooy nit ñi ci la suñu borom wàcce laay yii ñuy gis ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qul a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kon biñ ko waxee ne ko yaa Muhammad ata atura inna nahnu na'amna qawmuk ha ah, laa yaghurrannaka annaka laqiita qawman laa ilma lahum bi harb asabta minhum fursa inna wallahi la in nahnu xaarabnaak la ta'lamunna anna nahnu an-nas bi loolu wàccee nag mawlaana ibn abbas radiyallahu anhuma ne laaya yii maa nazala haa'ulaa'i al-aayaati illaa fiihim ne laaya yii ñuy bëgg a wax wàccu lu dul ci ñoom mu laaya yooyu luñ lañ wax boroom bi tabaaraka wa ta'aala ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne qul yow waxal rasuulullah lilladiina kafaru sallallahu alayhi wa sallam waxal gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla ci yahud yooyu ngay waxal muy waa Qaynuqa wax leen ne leen sa tuxlabun voilà seen kii baa ngoog seen kii baa ngoog <laughs> jeex na shi'ar baa ngoog symbole baa ngoog jeex na sa tuxlabuna des nañ leen faat wa tuxsharuna non sa a des nañ leen gañe wa tuxsharuna a dinañ leen di gañe fii ci àddina di ngeen fi bu ngeen fi xare jullit ñi des na leen gañe noot leen wa tuhsharuna ilaa jahannam te yawmal qiyaam dinañ leen pang yéen ñépp ilaa jahannama dajale leen boole leen ilaa jahannama yóbbu leen jahannam wa bi'sal mihaad te biir jahannama de aka ñaaw ak laltu aka ñaaw fa nit kay tëdd aka ñaaw ab berso fa nit ko war a yi nekk léegi nag mu ne leen nag yonenti ma lay saa saam suñu borom ne leen wax leen lii nee leen première affaire bango mooy gañe nañ leen parce que xare boo xam ne tàmbaleegul suñu borom ne sa tuxlabuna wa tuhsharuna ila jahannam loolu kan moo ci mënati dara jeex na bal ba takk na li gaa yi wax qad kaana lakum ne leen nag wax leen ne dëgg-dëgg gis nga nekk na la kum ñeel leen yéen yahuudu Qaynuqa yi banu Qaynuqa yi di kàccoor kàccoor nekk na pour yéen aaya màndarga boo xam ne bu leer la buy wan ne bu leen bu leen sama yonent bii nee man alayhi salaatu wasalaam ne man seen borom man dinaa leen bugal bu ngeen ko gëmul lii xew keroog loolu war na leen a may li nga xam ne mooy màndarga la signe la bu leer bu leen di wan ne borom bi lool aka ko man aka koo kattan aka koo capable loolu tëlewu ko de xat kaana dëgg-dëgg nekk na lakum ñeel leen aaya màndarga bu leer fii fi atay ni ci ñaari kuréel yi nga xam ne iltaqataa daal dinañuy daje ci xare fi atun benn xare benn mbooloo ma tuqaatilu fi sabilillah ñoom dañuy xare ci yoonu yàlla te mooy fi atu rasulillah mooy muhajiruna néeg lamsaar yi àndoon ak moom Badar trois cent et quelques yoo yële ñoo ñële mbooloo moom ñoo ñoom dañuy xeex fii sabilillahi ci yoonu yàlla looloo leen tax a jóg wa uxra kanta deneen kuréelu Abu Jahlin bi mooy waa Quraysh ñoom kaafira ak ñoom kuréel gu bi yàlla la yarawnahum borom bi nag ba mu leen dajalee ba ñu taxaw ne udwatul quswa udwatul dunya comme niñ ko gise woon yarawnahum mislayhum yéeféer yi bi nga xam ne ci la ñuy door a gis jullit ñi suñu waroon dafa néewal jullit dafa néewal jullit ñi ci ñoom ba gaa yi xeeb leen ak Umayr ibn Wahm bi mu leen wëree ne ay 300 ay poussière lañ léegi bi ñu ñëwee ba du roofalante suñu boroom dafa man ni ci seeni bët dafa baril ñi gaa yi kantaa yéeféer yi bi nga xam ne noonu ñu doon bare jullit ñi bi ñu leen di door a gis suñu borom daf leen a néewal comme ni ko al imaam al hafiz ibn kathir waxe néewal leen ci seeni bët waaye ne ñii bariwuñ moo tax Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu am na benn xadis ne damaa laaj ci biir xare Badar am na benn saxaaba bu sama benn bokk dama ko laaj ni ko mais yow gis nga li waa Quraysh ñii bari nañ mu ne ma mii foog naa 70 la ñu ah <laughs> waaye ñii daa mel ne 70 lañ ndax borom bi li ñuy bari bari moo leen moo leen néewal ci bëtu jullit ñi ngir ñaari ba pare bari eh, néewal jullit ñi ci seen bët néewal Quraysh bañ duggantee nag mu bari jullit ñi ci bëtu yéeféer yi daal di néewal Quraysh yéeféer yi ci bëtu jullit ñi ba ñu gëna lii rek loolu nag lay wax ne raw yaraw na hum ñu ngi leen doon gis misleyhum bi xare bi tàngee bañ duggante mel ni ñaa seen duubul lañ ra'yal ayni jahratan nii ñu leen di gis nii jàpp na yàpp ndeke gaay nii lañ bare wallahu te borom bi yu ayyidu mooy dëgëral bi nasrihi ci ndimbalam man yasha'u ku ko soob te moo koy defal waxoon na ne wala aqibatu lil muttaqin mujjanteelu mbir yi ñi nga xam ne ñoo ragal seen boroom a koy moom inna fi daalika nekk na ci nettali bii ak li xew ghazwatu badar la ibratan nekk na am njàngat bu baax boo xam ne yéen yahuud yi yéen waa banu Qaynuqa waroon ngeen cee jànge waaye nag malheureusement du ngeen ci jànge ndax la ibratan lii am njàngal moo ci nekk mooy ay leçon yu baax yoo xam ne ku am xel man nga ko cee tiire waaye ngir ñan la li ulil absar ngir ñi nga xam ne ñooy boroom bët yu leer yi boroom clairvoyance boroom xol yi nga xam ne xolu leer la te loolu moom yahuud yi amuñu ko léegi nag léegi nag ñu ñëw nag waa xare bi nga ne ma moo attention bala ngaa tëj mais xare bi nu mujjee ñu ne la xare bi de ni mujjee yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko al imaamu bnu Isxaaq rahmatullahi alayhima daal di nettalee jëla ko ci sëriñam Aasim ibn Umar ibn Qataada ibn Nu'maan radiyallahu anhum mu ne lan yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf leen a ndar képp daal di leen assiégé ba ni nga xam ne nag ñoom ci lañuy xam ne mënuñu wër ci daal léegi nag ñu wàcc ci àtteem mooy lan ci ñoom baax na léegi nag seen allié bu mag ba di Abdallah ibn Ubay ndax seen allié la woon nekkoon président naafiq yi daal di daw ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Muhammad waxu ko sax yaa rasulallah naafiq bu bon bi nekk te doon wane ne jullit la ñaan ko ahsin fii mawaliya rafetalal ci sama allié yi nga xam ne ñii sama ñoom ñoom samay maa méngoog ñoom te ñoom seema su ñoom ay ay allié waa Xasraj gi mbokkoon la yonent bi alayhi salaam yéex ci moom mu daal di ñëw jël loxoom yi dugal ko ci poche yonent bi alayhi salaam salaam mooy ci dënn bi ndax poche yi ci dënn yi lañ doon def yonent bi alayhi salaatu salaam ko bàyyi ma mu nekk di insister ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko jëlal ak ñoom léegi jël leen léegi nag ci noonu nañ leen exiler gars yi daal di génn fi nga xam ne mooy Madinatul wara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xam ne ci lañ leen ci leen ndar kepp ci li nga xam ne mooy fukki fa ak juróom comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam ibn hisham rahmatullahi alayhi daal di waxee kon nag mu ngi noonu moo tax Ubay ibn Salul loolu mu def di Abdallah ibn Ubay ibn Salul gaa yooyu naan naan ndax yonent ma lay saar bi mu koy wax naan ko bàyyil rafetalal ci sama gaa yi ndax man damay ñàkk dama ragal ñàkk te ñoom yàgg nañ maa dimbali laaye yéen gisoon ca suuratul maa'ida ñoom ñii lay wax naan yaa ayyuhal ladiina aamanu laa tattaxidul yahuuda wan nasaara awliyaa yéen ñi gëm yàlla bu leen jàppee ñi nga xam ne ñooy yahuud yi nasaraan yi def leen ay ay ay parandoo naan fa taraa ladiina fii xam ne seen xol yi feebara ci nekk ñu njëkkante ci ñoom naan naxshan tusibana daayira dañoo ragal li nga xamante ne nii mooy ak ñàkk dal ña te loolu moom la Abdallah ibnu Ubay doon wax kanta Seydina ki nga xamante ne mooy Ubaadatu ibnu Saamit seen allié la woon moom dafa ñëw ne Yonent bi salaatu wassalaam man de deñ naa ci alliance ñi nga xam ne muy yéefér yi di ñi nga xamante ne ñooy yahuud yi nii suñu boroom daal di wàcce ci ay mbiram moom Seydina Ubaadatu ibnu Saamit kanta Seydina Ubaadatu ibn Saamit moom mi ne woon deñ na ci ñoom suñu boroom wàcc laaye ca tegu ne woon ne woon mooman yatawalla allaha wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghaalibuun moom mi nekkoon seen allié moom tamit ne deñ naa ci ñoom suñu boroom ne ñi nga xam ne nag moom mooy méngoo daal di parandoo ak boroom bi